waaw moo tax imaam al al al Bayhaqi wax lu leer ma ne même bu dee am na ci salaf yi ñu ko doon permettre ma ne wa sunnatu awla bil ittiba sunna moo gën a yeey ñu koy topp <coughs> waaw rahimahullah wallahu a'lam mu ne wa qaala an-Nawawi mu ne al imaam al-Haafiz Hajar mu ne al imaam an-Nawawi bi mu ëndee waxu <laughs> eh, moom kii bi al-Bayhaqi da ne fii sharh Muslim bi muy sharh hadiis yi da ne atqana al-Bayhaqi wal mas'ala wallahu a'lam da ne imaam al-Bayhaqi daal mooy perfectionné na ni mu traité masala bi jeex na amul dara ci nit di yokk waaw suñu sëriñ bi li taxoon mu doon wax loolu gisuloon xadiis bi waaw feeñ na bu gisoon moom lay waxe jeex na amul leneen luñ ci wax mu ne war a xasa léegi euh, léegi jamaa boobu mbooloo moom mu doon wax naan ñoo boole ñoom ñoo permettre <laughs> mu asfar ci ta saraf yi mais waaye topp na moo gën a moo moo gën a yey ma imam al Bayhaqi mu ne imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne wa raxxasa Maalikun fil mu'asfar wal muzaffar bu buyut wa karihahu fil mahaafil mu ne imaam Maalik permettre na nag ku sol mooy yooyu noonu imaam comme yére parce que ñële nag ne yére en fait yoneen saa salaam mooy am na moo tax lenn ci Maalik yi naan noonu ni ko coupe bi mooy coupe yére xam nga yére euh, dina mel neen noo xam ne mooy coupe bi ko mooy xam nga di nga ñëw defar coupe bi mooy ni nga ko ñawe xam nga moo ma ñëwee jël tissu bu ma neex mais ma ñawee ko ñaw boo xam ne prêtre yay soloo noonu col ko prêtre yi voilà loo am na ci ñoom ñu naan looloo tax moo taxoon yeneen saa ne ko woon lii inna hadi min siyaabil kufaar lii ci yëre yéefir la bokk ñoom ñoom ñoo ci ràññeekoo kon nag ak jullit bi sole loo xam ne ay yéefir ñoo ko ràññeekoo lool moo tax mu ne ko lakk ko waaw ngir gina jéggi dayo ci so mu sori loolu te mu ko defati bu ci xelam demati ak keneen képp keneen eh, loolu sauf ñoom ñoom côté boobu lañuy ñuy wax mais du couleur bi Euh, du muzaffar bi nga xam ne moom la utiliser pare ba pare kese ndax ñoom dañu jàpp ne yooyu yëpp c'est pour kii armal lañ ko tere noonu mun a war a xasa malikun al imaamu malik moom permettre na rahmatullah alayhi fil mu'asfari ci yére bi nga xamante ne moom lañ la waxoon bi ñu cuube noonee jëm ci xonq wal muzaffar ak bi nga xam ne boobu zanfaraan nag boobu day nekk mën na jëm ci jaune mën na dem ci xonq fil buyuti boobu permettre na bu dee ci kër yi ngeen nekk wa karihahu fil mahafil mais yi nga xam ne ay Eh, foo xam day bari nit ak xew yeeg yooyu ah, loolu déet ci yooyu déet waaw waaw lu moom daal fi nga xam ne moom nit ñi dañ fay bareeg yooyu déet mu dee nag ci kër yi nga xam ne yooyu lool mu ne loolu permetre na ko loolu garaawul moom al imaamu eh, ki nga xamante ne mooy Malik ibn Anas rahimahullah mu ne wa nu ibn Battal al imaam ibn Battal rahimahullah mu ne al Maliki ajaaza Malikun suñu sëriñ boo gisee mu permettre loolu wa moom permettre na ko jamaatun ak mbooloo ci borom xam-xam yi libaasa sawbil muzaffar lil xalaal ñi nga xam ne mooy sol yére bam dañ ko cuubeeg zanfaraan ngir ñi nga xam ne ajul wa qaalu wala umrawul innama waqa'a an-nahyu anhu lil muhrim xaassa keneen dañoo loolu tere bi liñ ko jagleel mooy ki nga xam ne moo armal wa hamalahu Shafi'i wal Kufiyun ala al muhrim wa ghayr muhrim mu ne kanta imam Shafi'i Kufiyun mooy Hanafiyyi ñoom dañ ko yem ci ki nga xamante ne mooy dafa armaala ku armaalu la ci yem waaw mu ne wa hadith ibn Umar fi sabghi yadullu ala al jawaz mu ne hadith ibn bi wax ci wàllu yëri yuñ cuub loolu day wane ne mën naa nekk fa inna fiihi ndax nekk na anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kaana yasbaghu bi sufra dana yoneen doon na tent ay yérim ci loo xam ne lu bokk la mu ne wa axraja al min hadith Abdillah Ja'far te imam al solo na li nga xamante ne nii mooy ci hadith Abdullah ibn Ja'far qaala mu ne ra'aytu uh, radiyallahu anhuma mu ne gis naa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi thawbaani masbughaani bi-za'faraan Abdullah mu ne gis naa yonent saa salaam mu ngi soloon yéere ñaari yéere yoo xam ne dañ koo cuube za'faraan gi ah <laughs> waaye nag hadith boobu daa wérul wa fii sanadi Abdallah ibn Mus'ab az-Zubayri moo fa nekk taw am nag faiblesse kon xadis bi wérul ndax lii daa wute complètement li xadisu buntu bi da wax naha nabi sallallahu alayhi wa sallam yatasanfara rajul <laughs> te xadis boobu wérul mu ne wa axraja at-Tabarani al-imam at-Tabarani rahimahullah Abul Qasim soloona min xadisi ummi Salama ci xadis ya ummu Salama radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sabagha izarahu wa ridaahu bi za'faran kenn yeneen tubaab yi saa saam dafa cuub li nga xam ne mooy lambaayu kawam ak lambaayu suufam ci li nga xamante ne mooy za'faran mooy safran waaye loolu tamit laysa huwa bi weex waaw lii yëpp problème bi kii moom lii la <laughs> moom moom mooy mooy problème mu weex daa wirul voilà waaw kenn yeneen saasam def na di sabaxa déedéet loolu wérul xadis bi nii wérul waaw lambaayu kawam ak lambaayu suufam bi zanfaraan mu ne woo fii lu tax raawin majhul dafa am koo xam ne kenn xamu ko ci biir càllale léegi al imaam al xaafiz al cheikh al éthiopie mu ne qaala al xaafiz rahmatullah alayhi wa li bokk na ci tumuranke qawlu ibn al arabi waxu al imaam ibn al <laughs> mi nga xam ne nee na lam yarid fi thawb al asfar hadith mu ne masula ci benn hadith yeneen saa saa buy wax ci yére bu mboq waaw xam nga moo asfar bële. moom ci rouge la jëm zanfaraan nag muzafar loolu moom ci mboq ak rouge surtout mboq sax surtout jaune mu ne loolu moom nan la mën a waxee ne loolu rotu ci te en plus mooy moom dafa sara ay ay ay <laughs> sonal Tirmidhi yooyu quoi <laughs> léegi <laughs> léegi nag loolu la imaam mu ne loolu bokk na ci gine yéene mu ne waqad warada fii daga hadis waaye loolu hadis yu bari daal di ci rot kama tara comme ni nga ko gisee waaw Muzaffar bi lan la qaala al-Muhallab mu ne al-Muhallab nee na attention keroog ah hadith Seydina Mu'aaz ibn Jabal eh, eh, ñu ma ne doo pardon parce que Muhallab bi ma tudd moo tax nga may nga may nga may ma nga ma parce que dafa am lu ma doon déglu parce que dafa am kii comme euh, am lu ma doon déglu euh, kañ la woon démb mooy hadith yooyu ma la doon wax naan hadith du jour waaw groupe boobu nga xam ne <laughs> ah, groupe familial la sama sœur bi bi sama benn sœur bi ci dugal ay hadis par jour euh, léegi bépp hadis boo xam ne dañ ko fekk nañu def ko ci yaat bi bu ko dugalee dama ciy def sara bi dama ko ci yót def hadis Seydina Mu'aaz bi mu moom la kii woon mooy Seydina Mu'aaz radiyallahu anhu bi mu ne bayna ana radifu nabi sallallahu alayhi wasallam laysa bayni wa baynahu illaa axiratu rahl fa qaala ya Mu'aaz qultu labbayka ya rasulallah wa sa'dayk summa saara saa summa qaala yaa Mu'aaz qultu labbayka rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam summa saara bu ñu naan yaa Mu'aaz ibn Jabal qaala labbayka qultu labbayka rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam wa sa'dayka qaala hal tadrii maa haqqullaahi alaa ibaadihi hadis boobu noonu nga xam ne ñu ngi ko gisa woon hmm? euh, léegi ma wax la fan lañ ko gisa woon ci euh, fi nga xam ne mooy Riyaadu euh, saalihiin hmm? ci riyaadu saalihiin bi fi nga xam ne moom lañ ko gise woon mooy ci muqaddima bi xadis xadis quatre cent vingt six xadis quatre cent vingt six lañ ko gise woon voilà muy chapitre bi nga xamante ne moo doon baabu rajaa foofu lañ gise woon lii Seydina foo lañ gise woon xadis boobu euh, li li tax nag mu bëgg ci taxaw mooy parce que dañu gisoon lu jiitu lool xadiis Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu te waxoon nañ la ko même sa xadiis boobu bañ koy gis dañ ne woon est dinañ ci taxaw ñu dem ba ci biir comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar doon wax naan xadiis bi euh, ñi ne benn xadiis la dañoo juum ah euh, dañoo juum du benn xadiis comme al-Humaydi voilà al-Humaydi bi tax euh, bëgg ñëwaat ci mbir mi waaw këne boobu euh, moom dafa jàppoon ne te Al-Humaydi taxawoon nañ ci masoon nañ ci def erreur bii may may souligner masoon nañ ko def bu yàggul defaatoon nañ ko bu yàggul mais ci biñ ko defee bi ba kanam lañ ne eh non kii du al boobu ah <laughs> waaw du Al-Humaydi bi nga xamante ne mooy sëriñu imaamul Bukhari nekkoon am na doo imaam al al Shafi'i rahimahullah non kii mooy al bi nga xamante ne nii. moom moo def aljamu bayna sahihayni moom moo ne woon xadiis Anas bi ak bu Seyna Mu'adh bi benn xadiis bi la voilà boobu nag bi ñuy wax bi ma déggee démb dañ ne boobu mooy al-Humaydi sëriñu imaamul Buxaari moom la njëkk indil xadiisam ci Sahih bi non du Humaydi boobu kii mooy al-Humaydi bi nga xamante ne Muhammad ibn Fatwah al-Humaydi Abu Abdillah eh, rahmatullahi alayhi moom eh, taalibe la woon ci imaam Ibn Abdul Bar ci moom ak ñoom imaam Ibn Hazm ak al yooyu voilà nga xam ne àndalu la woon après mu dem fële dem na ci sa euh, fële dimanche tamit ak yooyu nekkoon koo xamante ne nii ku yéeme voilà génn àddina la euh, quatre cent vingt quatre cent quatre vingt loolu waxoon nañu ko waaw moom laa loolu lañ ne woon loolu il faut ñu préciser ko mooy xadis boobu boo ci delloo boo déggee kamanaan al-Humaydi mooy euh, sëriñu imaamul Buxaari bi voilà non ko kooku xaaju koo nekk kii al-Humaydi di bi def al-jam'u bayna as-sahihayn kon loolu rectification la hadith mille quatre cent vingt-six ci baabu wallahu ta'ala a'lam <laughs> walhamdulillah <laughs> kon quoi loolu la waaw <laughs> waaw erreur bu ñu ci gis fekk ñu ci moom dañ ciy ñëwaat waaw te erreur sax bu dee dañoo def doo xam ne moom bu kii la même bu dee fekk nañu pare affaire bi complètement du tee ñu ñëwaat leeral lool boole ko fichier boobu def ko foofu ci suufam bu ko defee ku ko déglu dégluwaat ko loolu mooy li nga xam ne mooy li yàlla wallahu taala alam alhamdu wal minna kon bi imaam alxaafid mu ne qaala almuhallab mu ne imaam almuhallab nee na assufratu abhajul alwaan ila nafs mu ne jaune moom mooy bi bànneexu gën a bëgg bi di gën neex ci bakkan yi mu ne na lool moom la eh, waqad ashara ila zalika mu ne te duñu noonu ibn abbas al sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala fi yonen sa fi borom bi tabaaraka wa ta'ala doon wax mooy ca mbokk sayyidina eh, kii eh, Muusaa yi alayhi salaam bañ leen ne bañ rayee nit di ko jiiñante mu ne borom bi nee na ngeen reen di gàtt ak kii boobu am nag ñu naan ndax dañ ñuy fowe yow at at taxiduna huzuwa wal iyaazu billah lam leen digoon ne safra u mooy ba ñu gëléem nga kii nag wañ mujjoon a kii ca descriptif yam leen joxoon faati'un lawnuha tasurru nazirin mooy safra nga xam ne dafa nekk loo xam ne mooy dafa mboq voilà nga xam ne tasuru day eh, day day day dëggal an nazirin ne koy xool kon jaune <laughs> loolu mu ne waqaala imaam al kii al al al al al cheikh al al éthiopie mu ne waqaala al allaama al Mubaarakfuuri léegi pare na ci imaam al Haafiz Hajar muy indi li imaam al Mubaarakfuuri borom Tuhfatul Ahwazi wax rahmatullahi alayhi sharh Jaami' Tirmizi rahmatullahi alayhimaa mu ne wal hadiisu daliilun li Abii Haniifa hadiis bi moom tegtal la ngir imaam Abu Haniifa nahaa an-nabii sallallaahu alayhi wa sallam an yatazaafara rajul yeneen saa yi daal tere na góor gi di utiliser yére buñ tuubee zone moom. loolu moom dafa ci euh, safran ah loolu moom sa waay tegtal la ngir am Abu Hanifa ak imaam Shafi'i wa min tabi wa man tabi'ahuma ak ku leen a fii tahrimi ci xaraama istimaali rajul góor gi góor lañu wax dafa jigéen di utiliser za'faran safran fii thawbi ci ay yéreem wa badani ak yaramam wala huma ahadithun ukhar sahiha am na yeneen hadith yu mbir yu koy tegtale mu ne wa mazhabul maliki comme niñ ko kanta mazhabu maliki anna al mamnu'a innama wastimaalu fil badan duna ñoom am na sax ñoo ne mbir mi sax liñ tere mooy def ko ci sa yaram loolu lañ tere mais pas ci yére waaw ñu seen dalil mooy li eh, imaam Abu Dawud solo ci ab an Abi Musa eh, ci Seydina Abu mu ne radiyallahu anhu al-Ash'ari lu njëkkati mu ne yeneen saa salaam nee la laa yuqba laa yaqbalu Allahu salaatan salaata rajulin fi jasadihi shay'un min xaluq mu ne borom bi du nangu yeneen saa salaam ne du nangu julli kenn koo xam ne ci yaramam da cee nekk. mooy xalu waxoon nañ ko sànq ci bi boroom euh, awnul ma'bud doon wax mooy loolu nga xam ne benn gàncax la buy parfum boo xam ne ci gàncax boobu lañ koy jële nga xamante ne day jëm ci euh, xonq voilà mu ne loolu boo ko bu ku ko fi def borom bi du nangu julli jooje léegi mooy mafhumam fay na mafhumam na ma adal jasad la tanawul wa kon nag bu boobaa li ñu tere mooy bu dul yaram euh, loolu tere bi ak tëkku bi du ko laal mu ne waaye lool tontu nañ an hadith imam al-Mubarakfuri an hadith abi Musa hada bi anna fi sanadi Aba Ja'far ar-Razi keneen li Abu Ja'far ar-Razi moo fa ne huwa mutakallamun fii yaa ah, boroom xam-xam yi wax nañ ci wa may wax mooy mooy dañoo wute ci moom voilà loolu la quoi eh, léegi après mu ne wa uji kon mu ngi noonee wa ahadithu nahyi an at-tanaafur mutlaqan asah wa arjah mu ne hadithu yi nga xam ne ñooy tere ñoom ñoo gën a euh, ñoo euh, ta di tere tasaafour di utiliser safran ci sa yéreeg sa yaram yëpp moo euh, ci luñ joyal ñoo gën a wér te ñoo gën a ñoo gën a mooy côté sanad ak yooyu ñoo gën a arjax rajax ñoo féete kaw yeneen yi quoi yeneen xadiis yi ñee di tegtaloo waaye am na leneen loo xamante ne nii que ne mooy xadiisu ñoom bii nii ñu yor nii imaam al euh, kii ah, Cheikh al Éthiopie mu ne man qaala al jaami'u afallahu ta'ala anhu ah, ki dajale lii yal na borom bi daal di koy jéggal nee na wa aydan am na leneen luñ ci mën a teg ala taqdiri sihhati même buñ nee ne xadiis bu wér na comme ni ko ñenn ñu wérale fastidlaalu bil mafhum ñoom li ñu tegtaloo mooy mafhum waaw mooy li ngay dégg ci wax comme que yaram la wax kon yéere warul a garaw lu ñu la wa ahadiisu yi hadith yi di tere mantuuqa dañ ko wax te al mantuuq muqaddamun moom la ñuy jiital al mafhum te loolu gisoon nañ ko bi ñuy gis hadisu ndox mi waaw Shafi'i yi doon tegtaloo xàmbali yi ci euh, ida balagal maa qullatayn la la la yanjus que ndox bu matee cent soixante litres à peu près du du du du du du sobewu ñoom ñu jàpp si ne kon lu ko gën a suufee day sobewu Maliki yi lan lañ leen boole woon lañ leen <laughs> lañ leen bokkoon ci murajjihaat yi nga xam ne moo taxoon ñoom seen wax gën mooy que ni yéen li ngeen di wax seen xadis mafhum la mooy li ngeen dégg ci gannaaw alors que ñun suñu xadis daa leer nañ innal ma'a tahurun la yunajjisu shay ndox dafa laab day laabalaa daral ko sobeel nag foofu loolu mel noonu rek la ñuy delloo fii ma waxu Maalik yi ne leen yéen mafhum ngeen jël te ñun lii ñu yor nii man tuuq la lu ñu wax lu leer la allahu taala alam léegi nag benn wax day am mu ne fa in qulta léegi nag bu waa ji waxee kenn bu waxee imaam al Mubaarak fuuri Ah, rahmatullah qad sabata fi sahihayn yéeré ngi naan muzaffar dañ koo tere zafaran yéeré buñ kii loolu c'est pour kii aj wala lenn ci maaliki yi nga xam dañ ne ci yaram bi ñooy nga def ko ci yaram waaye bu dee sa urée grave surtout ñu ne daal ngir aj la quant à après yéeré ci yaram bi dara newu ci léegi ñoon ñuy tegtaloo parce que ñooñu am nañuy tegtal comme hadith Seydina Anas bi mu ne anna Abdurrahman mun sahihayn ne te ne Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu jaa ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa bi voilà fa sa'alahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa akhbaru annahu tazawwaja imra'a mu ne ñoom ñu teg taw xadis boobu bu wa ne bu aji wax waxi loolu dara newu ci Seydina Abdurrahman ibn Awf dafa dikkale yoon saa salaam fekk ci yéreem moom moom mu ngi am jeexitalu euh, parfum boo xam dafa mboq te loolu zanfaran la doon doon de façon yeneen saa salaam laaj ko ne ko lii nag ma gis ci yow mu daal di koy xabaare ne daa jël soxna kat <laughs> xadiis boobu waaw kon mu ne am na ci riwaay bu alayhi rad'u za'faran mu leeral ne foofu mooy euh, parfum bu za'faran la woon ah voilà mooy za'faran la diwoo moomu la amoon ba yeneen saa salaam laaj ko te yeneen saa salaam walam yunkir ala euh, fa innahu saa salaam yunkir ala Abdurrahman ibn Awf waaw te yeneen saa salaam neew ko yow lii waroo koon a def déggoon dama koo tere kon nan ngay boolee ñaari xadiis yi mu ne bu boobaa ma ne la imaamul Buxaari qad ashaara al Buxaari ila al jam mu ne imaamul Buxaari rahmatullah alayhi daal dinay euh, junj ci nan ngay dajalee ñaari xadiis yooyu am na xadiis Abdurrahman lil mutazawwij moom imaamul Buxaari dafa jàpp ne moom noonu la ko dajale non lii dañ koo tere waaye bu dee koo xam ne dafa nekk dafa marié wu koo xam ne séet la góor góor ne marié ko garaawul dañ koy permettre wa ahadithun nahyi li ghayril mutazawwij kanta tere bi naha na sallallahu alayhi wa sallam an yatasaffara mooy ci nga xam ne nekkul dub siit voilà du koo xam ne day nekk di céetal fan yooyu kooku waaw moom lool la dajalee mbiri waaw haytu tarjama baabu sufra lil mutazawwij ni nga xam ne noonu la defee buntu bam def moom imam Bukhari baabu as-sufra ginnaaw bi ma dee xadiis yi tere ne waaye sufra mooy utiliser sa faraat googee parfum boobu moom day bokk ngir ki nga xam ne dafa marié mu ne nag al imaam al haafiz ibn hajar nag wa qaala al haafiz inna athara sufra allati kaana ala abdurrahman ta'allaqat bihi min jihati zawjati imaam al haafiz moom leneen la tontu dane non affaire bi leen non c'est pas que abdurrahman ibn awf moo jëloon lool radiyallahu anhu def ko ci boppam soxnaam moo parfum woon lool waaw kay te comme bu bees la dañuy jege ñoo bu baax loolu ci la parfum boobu ci soxnaam la jóge daal di koy daal di des ci yaramam yeneen saa saam laaj ko loolu la loolu la <laughs> waaw fa kaana di ko def te loolu saa saa bi mu ko nee moo tax mu laaj ko ne ko lii ma gis lu bokk lii nag kii bi mu ne ko damaa damaa am soxna damaa jël soxna bi wala fat démb loolu ñu ne loolu yeneen saa sam comprendre na ci loolu kon lii ko takk ci soxnaam lu jóge voilà <laughs> mu ne war a jaxawu naw yi te lii imaamu naw yi lii la dëgëral ne lii mooy tontu bi voilà waaw mu ne am na ñoo xamante ne ni tontu na imaam al-Mubaarak Fuuri yi imaam al-Haafiz indi na yeneen yoo xam ne indi na ko ci al-Fath wallahu taala alam waaw waaw léegi mu ne beneen wax boo xam ne ñëlee ñi koy permetre ne loolu dara ci njër kii armal kese lañ ko tere mu ne fa in qulta imaam al-Mubaarak Fuuri boo waxee rawa shaykhaani an ibn Umar radiyallahu anhuma rajulan qaala ya rasulallah ma yalbasu al-muhrim min athiyaab fa qaala rasulullah sallallahu la yalbasul xumus ak yooyu mooy ba ba teg ci alhamdulillah min as-siyaabi shay'an massahu az-za'faran mu ne boo nee Maliki yi li ñu wax moo gën a dëgg Muslim rahmatullahi alayhi maa dañoo solo jële ci Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu ne naa benn waay bu ñëw ne yow ndawal yàlla sallallahu nekk période de sacralisation mais kooku lan lay sol yeneen sa salaam mooy xadiis bu siiw boobu ne bu mu sol alxumus mooy yére ñam nañ leen a ñaw ak yooyu bu di wax yooyu walla sarawil wala al burnus ak yooyu ah, mu ne wala talbasu te bu leen sol mi nag siyaa bi ci yére shay'an dara boo xam ne massahu da koo laal zanfaran mooy zanfaran boobu safran léegi mu ne bu ko defee waa ji aji wax ji ne fa yustafaadu min zaahir hadha al hadith jawaazu lubsil muzaffar li xayri rajulin mu'min waaw lii la Maliki wax kon lii dañ ciy jàng ne li feeñ ci hadith bi que ne kon lii yore saa ki mu ko tere mooy ki ki ki ki armal quoi kon ki armalul loolu daa war a nekk lu possible li annahu qaala dhalika fi jawaabi su'aalin amma yalbasu al muhrim ndax dafa koo wax yore saa salam di tontu li nga xam ne mooy ki armal li muy so fa dalla ala jawaazi li xayri kon loolu teg di di di wane di leer te ni kon possible na ko moom mu ne qultu imam al Mubarakfuri ne bu boobaa dinaa tontu ma ne rahmatullah qaala al Iraqi al imam al Iraqi sëriñ imam al haam na xajar neen al jamu bayna al hadithayn ni ñuy dajale ñaari hadith yi mooy bii tere kene naha nabi sallallahu alayhi wa sallam an yatazaffara rajul ak hadith bi nga wax nii bu Ibn Umar bi waa ji doon laaj lan lay sol al muhrim biñ leen dajalee annahu yahtamilu an yuqaal man na yenu ñu ne inna jawaaba su'aalin intaha inda qawli kene waxu li nga xam ne mooy tontu bi leen yoneen saa sam doon tontu kooku mooy fi mu yem ne bu leen ko dagg te bu dee daa yor bu bu mu sol ay euh, na sol naa lay ni ah, bu mu sol wala yalbasul xuffayni illaa rajulan boo xam ne lu dul koo xamante ne nii amul naa lay ni na sol na leen dagg ci suufu asfalu minal ka'bayni ci suufu de joor mu ne ñoom seen tontu foofu lay moom ginnaaw ci summa sta'nafa bi hada mu mu tàmbaliwaat beneen wax moom yeneen saa sa wala yata'allaqu bi eh, lahu bil mas'ul anhu te loolu eh, <laughs> waaye loolu moom tontu la boo xam ne fii rakaakatu tamit dëggul waay waay <laughs> te amul benn benn benn eh, lëkkaale ak li nga xam ne al mas'ul anhu lañ ko doon laaj lii moom daal leer kenn leneen saa sa lam fa tontu yëpp mooy ci wàllu muhrim la doon wax lu ne muhrim bi ca dagg kawas la yëpp après mu ne leen wala talbas wala yalbas te bu mu sol say an masahu zanfan euh, te loolu mooy ñeneen léegi nag muy wax ak ñeneen ñi mooy d'une façon générale jullit loolu moom da gis ne loolu lay sa bi dëgg voilà <laughs> waaw moo tax imam al-Mubarakfuri mu ne waay wal awla fi al-jawab an yuqal inna al-jawaz lil halal mustafaad min hadith ibn Umar bil mafhum waaw wannahyu saabitun min hadiisi anas bil mantuuq wa qad taqarrara anna al mantuuqa muqaddamun ala al mafhuum mu ne li gine yéy nag ci li ñuy tontu hadis boobu mooy ñu ne innal jawaaza lil xalaal mooy possibilité que ne saa saam da ne bi bu mu sol yoo xamante ne nii daal al zafaran léegi yow loo ci déggee ci ginnaaw mooy mafhum la ba léegi dañuy dëkk dañuy indi ci lii euh, Cheikh Al-Koufi doon wax sànq rahimahullah mooy que yéen ni ñu tegtaloo ñoom mooy bi mu naan comme que yonent sa salaam Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu dane yonent saa salaam nee na yàlla du nangu julli koo xamante ne daa def ci yaramam zaafaraan loolu mooy kon ci yaram bi la wax kon ni ñu ci déggee mooy bu dee yére bi dara nawu ci loolu mu ci mafub lañ ko teg kon naka bii noonu la mooy yeneen saa sam dane muhrim bu mu sol dara loo xam ne daa laal zaafaraan benn yére léegi ñoom ñu dégg ci ne kon ki nga xam ne armaalul kon bu boobaa kooku mën naa laal zaafaraan def ko ci yéreem surtout ay yaramam <coughs> yërëm <coughs> léegi ñu ne mu ne li gën a yeey nag ñu tontu mooy yéen lool ci côté boobu ngeen ko jële mooy li ngeen dégg ci li ngeen sous-entendre ci wax ji alors que hadis bu Seydina Anas bii di tere radiyallahu anhu tam ñu yor ko ci Riyad bii moom mooy man mantuuk la lu ñu wax la naha nabi sallallahu alayhi wasallam yatazaffara rajul yonent may saa saam tere na góor gi di def zafaran ci ay yérém mooy di safran ay ay ay yérém di ko cuube loolu kon kay jeex na waaw te sax na ci usul que ne mantu mooy li sa charo yeneen saa wax mu leer naññ moom la ñuy féetale kaw ci li nga xam ne yow la mu wax gannaaw li mu wax leer naññ loolu la ñuy féetale waaw mu ne fa in qulta bu dee wax nga rawan Nasaa'i taxawal dun pare guñaa parce que imam an-Nasaa'i rahimahullah Ahmad ibn Shu'ayb Abu Abdurrahman Abdullah ibn Zayd an abi an ibn Umar radiyallahu anhu mu ne kaana yasbagu thiyaabu bi za'faraan moom nañ gisoon sànk waxoon nañ ko fa qiila lahu fa qaala kaana rasuulullah sallallahu alayhi mu ne waa léegi boo waxee ne <laughs> attends parce que yéen pareeguñ imaam an yi soloo na ci yoonu Abdullah ibn Zayd ah mu jële ci baayam mu ne Abdullah ibn Umar da doon cuub ay yéreem ak za'faraan ñu wax ko ko te mooy sûrement dañoo yëgoon tere bi waaw mu ne yeneen saa saam da ko doon def saa salaam léegi qultu mu ne boobaa dama naan Abdallah ibn Zayd saduq fiihi liin dama naan Abdallah ibn Zayd mi nettali xadiis bi ku dëggu la waaye am na ak façon woy ak nooy gu nekk eh, ci xadiisam mu ne wa asluhu tax xadiis bi cosaanam fi saxiix mu ngi ci saxiix bi wa laysa fiihi dikru sufra te foofu tudduñu fa benn yoon que li nga xamante ne mooy kii bu mboq boobu amu ci que ne moom la ko doon tuube. léegi nag imam Cheikh al-Éthiopie mu ne qaala al-Jaami' afallah an qad tabayyana mu ne leer na mimma sabaqa anna larjaha li ginay noot min aqwaali al-ulamaa ci waxu boroom xam-xam yi fii haadihi rahmatullahi alayhim fii haadihi al-mas'ala ci mas'ala bi huwa al-qawl mooy wax ji nga xam ne li tahriim al-muzaffar lir-rajul bi wax ne di utiliser zaafaraan ci ngir góor gi ci ay yéreem ak ci yaramam loolu dañ koo xaraamal muhriman aw ghayr muhrim moo xam dafa armaal wala armaalu li hadiis Anas ndax hadith sayna anas radiyallahu anhu al-mazkur fil baab bi nga xam ne moom lañ tudd ci buntu bi mooy naha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an yatazafara ar-rajul fa inna fa ndax lii e, e, e, texte la yàq la fii daalika ci buntu bii ak lii masala bi wa kadhalika hadithu Abdullah ibn Amr hadith Abdullah ibn Amr bi nga xam ne moom la Imam An-Nawawi di indi ci kanam après waxoon nañ ko mooy bi nga xam ne yeneen saa gis ma sol ñaari yére yoo mu asfarayni mu ne yow <laughs> ma ne ko mara ma ma bañ set mu ne léegi taal leen mu ne yooyu day wane ne lii dañ koo xaraamal ci góor voilà <coughs> kon euh, mu ngi noonee mu ne fa innahu zahirun fii loolu dafa leer kon ne lii dañ koo taxaraamal haytu amaru nabi sallallahu alayhi wasallam li nga xam ne yeneen saa da koo digal bi harqihi bin naar mu daal di koy lakk ak safara walam yasmah walam walam yasmah Euh, euh, euh, permettre ko lahu fi ghaslihi ci ghuslihi mu koy raxas falaw jaaza lubsu bu doon ne mënoon na possibilité daal du koy sol kay lama shaddada alayhi mithla hadha talbi yeneen saa sam doon loon gu mel nii wa kadhalika na ko noon hadith ali hadith sayyidina ali bi ne na haani rasulullah sallallahu alayhi wasallam yeneen saa sam mooma tere bokku ci am kon xaatimu zahab mooy am bagg boo xam ne ci loolu lañ la doon wax dalu bizarre na ci jotaay bi nga gis ay góor ñu bari ñenn ñi sax ne ay sëriñ lañ ay nangam lañ yor seeni takkaay wal iyaazu billah sayyidina Ali ibn Abi Talib ne man yeneen saa sax moo ma teraal taxatum bi zahab an xaatima zahab waaw may am bàgg boo xam ne ci xaalis la ci non ci or la ci or voilà xaalis lañ la permettre te bu dépasser quatre virgule vingt cinq wala six grammes li nga xam ne mooy d'argent waaw boobu mu boole ci wal mu'asfar bokk na ci matére man yoneen saa sam te moom la imaamu Shafi'i doon wax naan loolu ci Seydina Ali rek laa dégg mu ne nahaani yu te waxul nahaakum <coughs> mu ne wa ghayru dhalika yeneen yu bir min al ahadith wal haasilu li ngay tënk mbir yi an al ahadith an ahadith an nahi arjah hadith yi nga xam ne ñooy tere yi moo gën a noot kon nag mu ngi noonu hmm. fa tuqaddima ñu féetale ko ala ahadith al ibaha ko hadith yeneen yi ñeneen ñi tudd sànq imam al Mubarak Furi indi ko ci li nga xam ne mooy wane ne loolu dafa dagan dara naw ci en tout cas masala bi wallahu taala alam foofu la yem euh, mooy que ne mbir mi loolu la mooy daal xanafiye yeeg saafin yi comme li ñu wax ngir sënk que ne ñoom dañoo jàpp ne rahmatullah alayhi loolu dafa xaram voilà ci góor góor moom daf xaram ci moom waaw xaram moo tax imaamu Nawawi tudde fii baabu tahrimi lubsil rajul sawban euh, euh, muzafara xaram gi nga xam ne lañ xaraamal góor muy sol yére boo am daa am safna voilà wala moom lañ ko cuubee wala yooyu bon Maliki rahmatullah jàpp ne loolu ba ne affaire bi loolu euh, muhrim bi waaw waaye turul muhrim loolu mën nañ ko utiliser al amru wasi' wa kilahuma man nga ko dégg ah, ndax ñoom it euh, li ñuy wax dëgg la bu dee côté dalil yi moom ñi ñi ay mantuq lañu yor ñoom nag am nañ ay mafhum ak yoo xam ne hadisu Abdallah ibn euh, kii bi Umar bi radiyallahu anhu biñ mujjee tudd nii bu doon ne boobu moom daa wér sauf que yi dañ ko gën a dëgër quoi voilà loolu la waaw loolu daf ko bii yii daf ko gën a dëgër sinon bu doon wér na moom mooy euh, loolu da doon dëgëral bu baax madhabu al imaamu Malik waaye wallahu taala alam kon mu ngi noonu amaana daal li gën a lëng ci mbir yi mooy waxu imaamu Abu Hanifa ak imaamu Shafi ak ñaar ak ñoom euh, mooy tëndu loolu daal ndax naxaa moom leer na yeneen yi nag.